Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Riyadus Salihin min kalami sayyidil mursalin alayhi wa alayhim afdalus salati wassalam fil babi sadisi wal khamsin kon insha Allahu ta'ala ñu àggale fi ñu yemoon ba léegi ci garab gi ñu nekk ci tool bi di garab gi nga xam ne mooy wax ci ngëneelu xiif ak mettitaayu dund ba ni mu jeexe di chapitre numéro cinquante six wala buntu numéro cinquante six wala garab numéro cinquante juróom fukk ak juróom euh, juróom fukk ak juróom benn bi nga xamante ne mooy xadisu cinq cent vingt ba léegi di xadis Seydina Jaabir juróomi téeméer ak ñaar fukk bu Seydina Jaabir ibn Abdillah ibn Amr ibn anhuma dim ne wa an Jaabir ibn wa an Jaabir radiyallahu anhu annahu qaala innaa kunnaa yawmal nekkoon nañ bésub xandaq doon gas gisoon nañ ñi nga xamante ne nii noonu lañ doon gase dañi nga xamante ne nii ci la leen benn xeer bu dëgër ngandamaa xeer ab roche bu rëy rëy rëy roche daal di dox seen diggante mënatuñoo jàll wala rek ñu teggi ko ñu ne nañ dem gis yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ñuñ ko ko waxee mu ne indi naazil man damay wàcc ci suuf ngir euh, euh, toj xeer bi ko dóore woon ñetti xeer ak la fa xewoon loolu gisoon nañ ko ci jotaay bii ñu génn nag jeexaloon nañ fi ñu jeexale woon mooy bi ñuy liggéey ana lañ lañ doon wax keroog gis nañ ah, yi nga xam ne moom la yonent bi alayhi salaatu doon wax allahumma ah, bim naan la aysha illa ayshul axira farham lil ansaari wal muhaajira allahumma laa aysha illaa ayshul aaxira waaw fahdi waaw ak fa farham ak faghfir lil ansaari wal muhaajira waaw amulug dundu dëgg-dëgg ak laa xayra illaa xayrul aaxira waaw waaw amulug yiiw lu dul yiiw alaaxira kon nag yal na nga ma yërëmal yal na nga ma jéggalal yal na nga ma gindil sama saxaaba yi nga xam ne al ansaar ak muhaajiruuna yi waaye bokk na. ci lim doon wax keroog te waxuñu ko woon bii passé ah mooy li saydina albara ibn azib radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma wa huwa alhadith mu ngi sahihayn mu ne keroog yonent bi alayhi salatu wassalam dafa liggéey <coughs> mu ne gis naa ko lamma kaana yawmul ahzaabi wa xandaqa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ra'aytuhu yanqulu min turaabil xandaqi hatta waara anni al-ghibaar hatta waara anni al-ghibaar jildata batnihi wa kaana kathiira ash-sha'r fasami'tuhu yartajizu bi kalimaati ibni Rawaaha wa huwa yanqulu mina at-turaabi yaquulu allahumma lawlaa anta mahtadaynaa wa laa tasaddaqnaa wa laa sallaynaa fa anzilan sakinatan alayna wa thabbit al-aqdama in laqayna inna al-ula qad baghaw alayna wa in aradu fitnatan abayna ba pare naan abayna abayna abayna thumma yamuddu sawtahu bi akhiriha fitnatan abayna ma ne keroog man ah Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhuma mu ne gis nga ba yawmal ahzaabi waaw wa xandaqa rasulullah yonent ndawal yàlla sallallahu alayhi daal di dóor xandaq bi daal di koy gas foofu mook saxaabaam yi ñu nekk ci liggéey bi mu ne keroog ra'aytu gis naa ko yanqulu min turaabil xandaqi muy toxal ci suufu xandaq bi waaw non seulement da doon dóori pikk mais bokk na ci ñu doon tibb di yóbbu waaw ci biti mu ne maa ngi ko gis mu naan keroog dafa tibb ci suuf si di toxal ah hatta ba ni nga xamante ni nii waara anni al-ghubaaru jildata batn ba ni nga xam ne poussière bi poussière bi bu bari bi da foofu daa ay xeer <laughs> waaw dafa naqari woon gaste waaw nee maa ngi gis poussière bi daal di may nuur

ay bayt yoo xam ne ki ko waxoon mooy Ibn Rawaha di Abdallah Ibn Rawaha saxaaba boobale radiyallahu anhu fekk muy jëlaat la mu wax waaw moo yonent bay suñu borom nee moom du sha'ir wa ma la yellul bu koy doon <laughs> wax sha'ir waaye nag doon na dégg di wax dara wala mu mokkal yenn yi ci ñoom di ko wax gisoon nañ fi lam doon wax naan asdaqu kalimatin qaalaha sha'irun kalimatu Labiid li gën a dëggu li nga xam ne moom la ab sha'ir ab poète daal di wax mooy li nga xam ne moom la Labiid daal di woon wax alaa kullu shay'in maa xalaa Allaha baatilu waaw alaa waawee alaa yëg ngeen ma yëgal leen <laughs> kullu shay'in lépp rek maa xalaa Allaha boo ci génnee borom bi tabaaraka wa ta'aala baatilu neen la loolu pourtant Seydina Labid moo ko wax waaye du yonent bi saa saam ci boppam moo moo fent way woowee fii itam noonu la mu jël loo xam ne kenn ci taalibe mi di Seydina Abdallah ibn Rawaha radiyallahu anhu moo ko waxoon ndax moom c'était un grand poète mun allahumma lawla anta ma tadayna wala tasaddaqna wala sallayna fa anzil sakinatan alayna wa thabbit al-aqdama illa ta'ina inna al-ula qad baghaw alayna wa in aradu fitnatan abayna voilà mu ne lahumma ay suñu borom waaw ah, mooy allahumma lawla anta budul woon yow de dëgg-dëgg mas da day naa doonuñu woon gindeeku ci l'islam ci ñu wala tasaddaqnaa te doonuñu woon nekk ci l'islam ba ci sax di joxe zakat ak a saraxe di di di saraxe di génne ah ngir sa ngir ngir yow mukk suñu alal yeeg suñu raw alal yi wala sollay naa tagurul woon yow doonuñu woon julli waaw moo yii yépp amul kenn koo xam ne sa ngóoraay bokk wala sa maama doon diw moo tax nga nekk li nga nga nekk ci l'islam de déedéet waaw moom fadlullah al mahd ngëneelul yàlla dong bu dara la waaw waaw bu dul woon yow mahtadaynaa doonuñu woon gindeeku ci ñu wala tasaddaqnaa doonuñu woon saraxe ngir yow doonuñu woon zakaato wala te doonuñu woon julli kon nag borom bi yow mi ñu defal xéewal yi nga xam ne jaam du ko defal boppam fa anzilan sakinatan alaynaa ñu ngi lay ñaan nga wàcce waay sakinatan ak dal alaynaa ci ñun jullit ñi nga xam ne ñu ngi fii ci xandak bi yéefar yi di ñëw ngir daal di ñuy buum nee nañ Abu Sufyan wa hizbu wa Ghatafan ak ñi nga xamante ne ñoo ànd ak ñoom min bani Kinaana wa ahli Tihaama waaw kon nag fa anzilal ñu ngi lay ñaan nga wàcc sakinatan ak dal alaynaa ci ñun waaw wa sabbitil aqdama te ñu ngi lay ñaan nga dëgëral suñuy ndëgg tànk in laqaynaa bu ñu dajeek ñoom ci xare xare bu man di doon bu jullit ñi bu ñu dajeeg yéeféer yi dëgëralal suñu ndëgg tànk waaw waaw ba ñu mën a taxaw faire face ngir yow li wajhikal karim waaw tabaraka wa taala innal ula gaa yoo yële de tabbaawu alaynaa dañoo beew suñu kaw ne ñoom du ñu jaamu yàlla mais kenn du ko fi jaamoo waaw waaw fa anzilan kon nag innal ula gaa yoo yële tabbaawu alaynaa dañoo teew suñu kaw de wa in araadu fitnatan alayna <laughs> waaw ah mooy wa araadu te bu ñu nammee bëgg fitnatan mooy fitna <laughs> bëgg daal ñu bàyyi diine ju nekk daal waaw ñu delluwaat ci caaxaan yi nekkoon ndax li alquran waxoon ne yéefi gis nga yahuudi kii an tarda anka alyahudu wala nasaara ah ñoom gis nga yahudeeg kii yi duñu kontaan ci yow gërëm la hatta tattabi'a millatahum lu dul nga topp seen wu yoon duñ la gërëm mukk hatta tattabi'a millatahum lu dul nga topp seen seen caaxaan yi moo tax mu ne innal ula qad baghaw alayna li tax ñu beew ci jullit ñi boo gisee yéefar yi fu ñoo gisee jullit bu ñuy sonal mooy jullit bu bu bu pare bu am fulla la nangoo teg tànkam fa koy nent ma lay saa saam tegoon mais sinon bu dee nañ bu dee nañ daanaka ci li ñu bëgg dañuy xëy <laughs> soyez des démocrates alquran moom bu leen bokk ci ñuy xalaat ne dañ koo war a doxe eh, ñu jàpp ko di leen di jàppale ba pare di ko di ko kii mais ñooñu dañ jàppale sax ci wàllu ay xal yooyu di ñu financer mais foo gisee ku ne embargo ak di ko xeex daa nekk muy jullit boo xam ne moom daa xam boppam te tamit daa nekk jullit tout court bu mat li mu doon mais ñun wal iyaadu billah <laughs> te waxuñoo ne bañ a nekk jullit de waaye li yàlla xam doy na wal iyaadu billah waaw waaw kon nag mu ngi noonu ah. lii la yonent bay saa saam doon wax léegi nag ñu ñëw fi ñuy xam ne moom lañu ñu tolloon ci hadis bi kon say gisoon ñëw ba ñëwoon Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu taala anhu wa ardaa bi nga xam ne ci la ñëw wax ak ki nga xamante ne mooy euh, soxnaam si ah giseeg soxnaam si ne ko ah gis naa de li nga xamante ne nii euh, mooy yonent bi alayhi salaatu salaam gis naa ci moom loo xamante ne moom moom manuma koo muñ waaw manuñu léegi ndax am nga leen ndax am nga leen waaw am nga leen kon mu ne ko woon fa qaalat indi sha'irun wa anaq yor de li nga xam ne mooy orge waaye wa anaq muy pepp wa anaq ak as mbëy waaw foofu lañ ñemoon léegi say naa jaabir mu ne fa zabaxtul anaqa ma daal di rendi hein am na yoo xam ne dafa fa zabaxtu am yoo xam ne fa zabaxat waaw fa zabaxat mu daal di rendi moom ndaw si waaw fa anaaqa ci riwaay imaamul Buxaari yi ñëwee na noonu Riyaad bi nag version bi fa zabaxtu la def waaye anaaqa wa tahanati sha'ira loolu dañ ci xam ne kon jigéen mën naa rendi xar <laughs> <laughs> waaw fa dabaxatil anaqa mu rendi li nga xam ne mooy mbëy si wa tahanati sha'ira daal di mooñ waajal préparer li nga xam ne dëbb ko daal di koy waajal mooñ li nga xamante ne mooy ble boobee hatta ja'alna al-lahma fil burma ba ni nga xamante ne nii noonu la ñuy jële li nga xam ne mooy ndawal ji nga xamante ne moom la jële ci eh, gàtt googee di mbëy si def ko fil burma ci li nga xam ne mooy eh, fourne bi léegi nañ xool imaamu Nawawi est-ce que waxul ci baat yi ca suuf baat yi waxu ci lenn lan lay tekki waaw fii waxu ci dara mooy waaye burma mooy mooy mooy mooy li nga xam ne mooy mooy mooy fi ñi nga xam ne foofu la ñuy lakke mbir yi waaw mooy bu doon tey dañ naan fourne bi non non burma mooy cin maanaam burma mooy cin mooy al qidru waaw nee na ñu daal di jël kon <laughs> Eh, li nga xamante ne mooy ndawal soosee nga xam ne defar na ko waaw léegi nag ñu daal di koy def hatta jaal na lahma fil burmati ñu yël ndawal loolee daal di koy def ci cin li summa jitu nabiyya waaw mooy ngir léegi nag mbir yi ñor <laughs> na man jaabir ma dikkal yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi nga xam ne ci laa dikkal yonent bi alayhi salaatu wassalaam wal ajiinu qad inkasar waaw léegi nag fekk li nga xamante ne mooy dem xam nga booy booy defar mburu loolu ñuy defarkatu katu lakkatu mburu yi ak defarkatu katu beñe xam nañ ko waaw mooy euh, mooy dañ koo def xóoyal ko defar ko defar pat bi teg di xaar bu pétrir waaw <laughs> waaw loolu lakkatu mburu yi ñoom xam nañ lii nga xam ne moom laa nekk nii di ko wax waaw ak lakkatu beña yi doo ñëw rek farine bi ci saase bi nga defaree kii bi rek nga ñëw rek aywa mooy dañ koy teg bàyyi ko ah def ci liñ koy def bàyyi ko noonu tëj ko bàyyi ko nag muy xaw a jógal boppam ba xaw a Euh, am yenn forme yi nga door a jël di coppat bu dee bañ a bañ a coppat yi ngay defar wala di ko di dër bu dee yaa ngi defar genre dañee mère mère ajara yoo yëlee ak yu mel noonu nga xam ne mel ni ay bâtonnet waaw ak ainsi de suite xeet yi nga xamante ni yéen fay yéen ñi nga xamante ne ñooy defari fattaaya wala li nga xam ne mooy pastel Allahu akbar <laughs> léegi moom la naan wal ajiinu qadin kasar waaw lu dafa damma ah. <laughs> <laughs> mooy mu nooy waaw pétriiru nooy waaye mooy loolu rek xam ngeen ko boo defaree farine bi saay ba teg mu reposé wu xaar ay minutes ngir mu gën a kii wala léeg-léeg une demi-heure ngir affaire bi gën a wi nga tëj ko lu nag mu ne loolu naan wala ajinu xadin katar da wallaa ngay nekk ca biir li nga xamante ne mooy bool ba ci biir cilli bi di di di di di di di ramollir ah <laughs> waaw wéen los <laughs> xawoon nga loolu way los du mor la am boo fàttale ko lool rek mooy <laughs> mu ngo voilà léegi kon mu ne walaa ji nu qadin waaw wal gurmatu baynal asaafi qad kaadat tandaj waaw nee nag kanta li nga xam ne mooy cin li bi defoon ndawal bi moom nag ah baynal asaafi moo lan mooy asaafi waay al imaam an mu ne wal asaafi al ahjaaru allati takunu alayha al waaw mu ne mooy xeer yi nga xam ne moom lañuy ñuy teg teg taal teg ay xal wala ay mat taal ko jël ci li teg ko ci kaw xeer yooyee waaw loolu mooy al ay xeej xeer la yoo xam ne yu mag yooyu teg ngir cin yoo xam ne léeg-léeg day nekk ñett lu bari ñett waaw nga xam ne ci koy teg léegi nag nga xam ne day yëkkat tax cin bi yëkkatiku nga daal nag ca suuf nag ah, ah, diggante xeer ya nga daal ciy def nga xam ne day mel ni benn triangle hmm? nga def ci euh, lii gi euh, xal yi ak matt meek yi nga xamante ne ñooy lakk mbir yi nga def ko foofee loolee lay wax moom nii Seydina Jaabir radiyallahu anhu fekk cin li mu ngi nekk ci li nga xamante ne baynal asaafi Allahu akbar léegi nag kon ci kaw xeer yi nga xam ne doj yi nga xamante ni ñoom ñooyu tàng yi nga xam ne ci suufam lañ def ci diggante bi lañu def xal yi mu ne xat kaada tuutee des <laughs> tuuti rek de tam duj de tam baju mu daal di ñor de waaw tuutee des waaw mooy lakk ba baax na de lakkees nees ko bu baax ndaw si lakk na ko lakk bu baax waaw léegi wa tuutee des tam muy eh, eh, eh, muy muy muy muy kii am na boo xam ne qad kaadat an tandaja waaye bii nekk ci kii bi Riyad bi qad kaadat tandaju tuutee des mu ñor leena nag fa qultu ma agsi nag dikkal yonent bay sarsam ci xandax bi fii liggéey bi am bi ma ko dikkalee ma ne ko ma ma déy ko ndànk nag ñëw ba ci moom alayhi salaatu wasalaam daal di koy duy ne ko tu'ayyimun lii fa qum anta ya rasulallahi wa rajulun aw rajulan nee na ma daal di ñëw ci moom ne ko yonent bi saa salaam ah tu'ayyimun tu'ayyimun mooy tasghiru ta'am mooy daal yonent bi saa salaam as as ñam as ñam mooy as plat la as lekk loo xam ne luñ mën a luñ mën a ñam la waaw Allahu akbar tu'ayyimun Allahu akbar mooy lu ndaw rek waaw bariwul de lu leen lu ndaw ndaw waaw ci wàllu lu ñu mën a ñam lii boo xam ne man Jaabir ba maa ko moom waajal naa ko kon nag faqum anta ya rasulallah kon nag yonent way saa saam yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam jógal anta yow yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam wa rajulun ak benn góor aw rajulaani ak ñaar waaw na kenn ci sa saxaaba yow ak ñaar walla kenn walla ñaar ñëw waaw bu ko defee mooy ñu dem ngir mën a ñam ci loolee qaala nee na yonent saa saa bi ma ko waxee loolu <laughs> mu ne ma kam hu mu ne ma ñaata la ndaw euh, ñam wi ngay wax nu mu war a tollu mu ne fa zakartu la ma tuddal ko mbir mi mooy wax ko euh, as mbëy la duñu kii ak tuuti ci sha'ir boo xam ne defar nañ ko ba defar euh, pat beeg yëpp ba teg fa qaala yonent bay saasaam ca saasa bi ma ko waxee mu ne ma kasiirun tayyib mu ne loolu nag lu bari la tayyib ta lu teey la la laha ne ko nag waxal damal nga wax sa soxna si ah Suhayla bint Mas'ud yaa vaybul vate waaw mu ne ma dikkalal soxna sa soxna si waaw boo demee nag nang ko ko nang ko wax lii ma wax qul lahaa wax ko la tanzi'i al-burmata wala al-xubza min at-tannuuri hattaa aati ne ko nee ko bu mu dindi al-burmata cin li même bu dee ne jàpp nga mu ñor mooy wax na ko loolu lépp bu ko xëcc alhamdulilah bul bul teggi cin ca taal ko teg ci diggante ñetti xeer yooyee ci asaafi wala al waaye mburu mi pat bi mu defar mooy day jàpp ne xam naa nekk na star yi war naa nekk defar mburu mi ngir ngir ñu ñëw minat tannuur yi bu nga ko génnee ci fourneau bi mooy fa nga xam ne foofu ngay dugal euh, pat bi euh, ginnaaw bi nga ko defaree ba mu war a nekk mburu yor forme mburu foofu bu mu ko génne waaw Allahu akbar Allahu akbar waaw <laughs> bu mu génn ci four bi hatta aatiya ba ni ma leen di ba ni may dikke fa qaala Seydina Jaabir ne yonent way saasaam yamul foofu mu ne quumu mu ne nit ñi ñépp ci xandaq bi jóg leen laa ilaha fa qaama al muhaajiruun ay jóg waaw Allahu akbar waaye du ñoom kese ah mooy da leen a tudd parce que ngir ñoom ñoo njëkk a ci l'islam ngir tamit euh, ngir sharaf waaye mooy ñépp la <laughs> ñoom ñépp la waaw moo tax am na ci benn riwaay da ne dinañ ko gis ci kanam léegi nii ci fii xaris bii ñu nekk bi nga xam ne nee na ci la agsi Seydina Jaabir soxnaam si dana Seydina Jaabir dama ne ko way hakki jaa Rasulullah sallallahu alayhi bil muhajirin wal ansar waaw moo tax am na ci benn riwaay da ne jóg leen waaw woo muhaajiruun ak lamsaar ñoom ñépp na leen jóg leen nañ leen dem kër jaabir jaabir waajalal nañu benn mbir waajal na benn mbir waaw fa qaamal muhaajiruuna moo tax ci riwaaye imaamul bi moom la wax rek fa qaamal muhaajiruuna waaye ci riwaaye imaamu Muslim bi nekk ci bi dane fa qa dane quumu fa qaamal muhaajiruuna wal ci riwaaye ci biir ci lay waxe ne bi mu ñëwee ne way hakki yii yow fam yow mais yonent bay sa sa ngi ñëw di ëndaale muhaajiruuna ak lansaar yi ah. <laughs> voilà <laughs> kon nag fa qaama al muhaajiruuna wal ansaar fa daxaltu alayha nee nag ma ga ma rëppatal gaaw jiitu dugg ci sama soxna si fa qultu ma ne ko way xekk kam jaa an nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam wal muhaajiruuna wal ansaar wa man ma'ahum waaw nee na ma agsi ne ko la yow de eh, soxna si <laughs> way xaki tekkul dana ko toskare ñal la non mooy yii problème am na non femme mais problème am na la qad jaa an-nabi dëgg dëgg yonent bi daanaka agsi na sallallahu alayhi wa sallam wal muhajirun ak muhajiruna yay gas wal ansaar ak lansaar wa man ma'ahum ak ñi nga xam ne bokkuñ ci ñoom mooy ay kaw kaw lañ wala yeneen tribu yi nga xam ne dañoo jóge fële nekk Medina ñépp ngi ñëw ñépp la yonent waaye saa saa wax ñu ngi sama gannaaw di ñëw léegi ñu agsi qaala ndaw si ne ko hal sa'alaka <laughs> ne ko est-ce saa salaam dalaa laaj qultu na'am mooy laaj na la lan la ñu yor lan ci lan nga ko invité ah est-ce laaj nga ko dala koo laaj nee na ma ne kon waaw qaala udxulu wala <laughs> nee na ma ne ko naam waaw <laughs> waaw <laughs> mooy fii dafa tënk bi waaw ndax Seydina am na riwaay boo xam ne Seydina Jaabir nee na mais gis nga bi Yonent bi alayhi salaatu salaam jógee ne saxaaba yépp ya fa newoon di gas di liggéey nañu jóg nañu ñëw fa laqiitu min al-hayaa'i maa laa ya'lamuhu illa Allahu azza wa jalla wa qultu jaa'a nee bi yonent bay saa saa waxee lool mais nee mais ma jot ci kersa maa ngi am kersa goo xamante ne nii kenn xamul nu mu toll lu dul yàlla mooy ma ne tey rek laay am gàcce laa ilaha illa allah tey am gàcce wow ma wax sama bopp jaabir mais mbindeefu yàlla yi ñëw nañ mooy ñëpp la yonent bay saa saa foo mooy mu waajuru rek lan saa rek ñu ànd ci kaw lan ci lan ngir ñëw lekk lan loo xam ne saa la saa min saa mudd ñeenti mudd ah ci orge ci blé ci ci ci pepp orge waana ak mbay su ndaw suñu waajal loolu la ñuy waa daan waa dëkk bi ñii liggéey foofu yëpp ma am kersa goo xaman ma am gàcce goo xam ne tey rek la ma gàcce di gàcce dugg moo tax mais faj saa se fa daxal toilam ra at yi aqulu istadh istadh iftadahti waaw ma ne ma dugg ci sama soxna na ko yow de gàcce dal na la jaaki rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bil xandaq ajma'in ni ko lee yow de yonent lay sa salaam dikkal na la ak waa xandaq ba ñëpp ña nekk da gas xandaq bi ñoom ñëpp la indi tranchée bi kàmb ka fa qaalat mu ne ma hal sa'alaka kam ta'am mu ne <laughs> est-ce que ndey na ndaw si ne ma Suhayla sama soxna si man Jaabir na ma mais est ce que laaj na la ñaata euh, sa sa ñam bi ñaa nu mu tollu fa qultu na'am ma ne ko waaw fa qaalat ndaw si ne allahu wa rasuluhu a'lam waaw waaw wa nahnu qad axbarnaahu bima indana waaw fa mu ne fa kashafat anni ghamman shadida waaw <laughs> waaw <laughs> nee na ndaw si bi ma nee est ce que laaj na la dara laaj na la ñaata euh, euh, lu mu toll liñ koy invité mu ne ma waaw jaabir ne ma a ko waaw waaw nee na ndaw si ne ma nag kon yàlla ak ndawam bi sallallahu alayhi ñoo gën a xam ñun kantaa ñun wax nañ ko li nekk fi ñun nee bi ma waxee lool mais njàqale gi ma naroon a am ak ga li ma jàppoon nag gàccale ci man man jaabir lépp teggeeku dënku waaw loolu dinañ ci ñëw ci njàngat yi insha allahu taala mais mu teggil ma ndaw si sama soxna si teggil ma njàqare xam man shadidan gu rëy gu ma daloo waaw imaamu Nawawi rahimahullah dina indi beneen riwaaya bi nga xam ne moom la ci teg <laughs> ne boobu bi ma ñëwee damaa wax sama soxna si bikki wa bikki <laughs> waaw nee bi ma dikkee fa qaalat waaw soxna si moo ne bika wa bika waaw <laughs> <laughs> qad fa'altu alladhi nee na ma ne ko mais qad fa'altu alladhi qulti ah nee na ñuy ñëwee soxna si bi ma ne ko nit ñaa ngi ñëw de mu ni ma gëne la ma ne ko non def naa li nga wax ah waaw <laughs> ndaxa ah, def naa li nga wax <laughs> waaw waaw waaw waaw tax ci benn mu ne dana booy bul gàcceel ndaw yàlla sallallahu alayhi ak ñi mu àndal de waaw waaw <laughs> mu ngi noonu léegi kon Allahu akbar waaw léegi mooy bi muy dem quoi ne ko boolu gàcceel de mooy na nga xam ñi ngay woote na nga invité ñu néew mais bi mu ñëwee <laughs> ne ko ñu ñëpp mu ne mais laaj na la mu ne ko mais yàlla gërëm taama gi na xam Allahu akbar léegi sallallahu alayhi wasallam ñu dellu ñu bi mu ne nag bi ñu agsee kon ñu ngi woon qaalat ndaw si na ma hal sa'alaka qultu na'am est ce que dalaa laaj moom yonent bi saa salaam lu ñam wi toll nee na mën a ko waaw kon xam nañ ne kon fii dafa tënk mooy ndaw si teggil ko lool ne ko kon yàlla ak yeneen dina xam yow xabaare nañ ko liñ nekk fi ñun kon nag baax na sallallahu alayhi wa mu ne na qaalat xulu yonent bi saa saa bi yëpp agsee nag mu ne saxaabaa bi udxulu dugg leen wala tadaghatu waaw te bu leen bousculante moo suuf mu ne waaw di tekki baat wa tadaghatu tazahamu waaw mu ne tadaghatu loolu mooy bu leen bousculante di puusante lool bu leen ko def de dugg ci ndànk pas affaire u jiiroo yooyu affaire u bousculante yooyu gi taajoo ko nikk di njëkkante déedéet dugg leen ndànk te leen puusante waaw wala tadaghatu waaw léegi nag bi ñëpp duggee gaa yi dugg waaw waaw Allahu akbar loolu nag am na riwaay bu wone ne bi mu dugg par dix dix par fukk fukk la leen dugguloo waaw bi ñu duggee par fukk fukk lay toog loo bokk waaw ci riwaay imaam Abu Zubayr bi mu jëlee Seydina Jaabir mu ne wa aq'adahum ashratan ashra fa akalu waaw yonent lay saa saa def leen par dix dix waaw bi ñu duggee ñoom ñoom ne leen dugg leen te bu leen puusante bu leen raj-raj loo ñu dugg fa ja'ala léegi ñu ñëwaat udxulu wala tadaghatu fa ja'ala yaksiru al-khubza yonent bi alayhi ci bopp ci boppam <laughs> moo doon defar <laughs> waaw moo def yaksiru al-khubza muñ defaree mburu mi hein ba daal di koy teg mu daal day dagg day dagg mburu mi waaw ñu defar mburu mi moo am na ci benn riwaay dana ndaw si dana soxnaay sëy naa jaabir bi ne ko woowal keneen koo xamante ne nii defar kotu mburu la bu jigéen mu jàppale la waaw ndax nit ñi dañoo bari waaw mu ne ko ud'u Seydina Jaabir la wax ne ko yow ud'u woowal xaabizatan noo ndaw si woowal ud'i xaabizatan faltaxbuz faltaxbuz ma'ak woowal koo xam ne defarkatu mburu la ko mën a lakkala mu jàppale la ci waaw mu jàppale la ci waaw am na ci benn riwaaya naa Jaabir nee na yonent bi saa saa bi mu agsee dañoo ma génne mooy kii bi nu mu tudd euh, fat bi xam nga fat bi fat bi ma génne ko nee na yeneen tuwaay saa daal di ciy daal di ciy ëf daal ciy tifli waaw Allahu akbar waaw wa baraka mu barkeel ko summa amada ila burmatina mu ñëw jublu ci suñu cilli daal di ciy tifli tamit wa baraka daal koy barkeel waaw léegi nag yeneen tuwaay saa am na ci riwaay yoo xam ne. danaan ndaw si ay ndaw see lakk ak ki mu wax kon mu koy jàppale ci beneen riwaay bi da lakk mburu mi di ko jox moom muy dagg bu bu buñ ko joxee ah yaa ngi imaginer fay bu dee ay kilo lañ lay lakk par kilo wala mooy mburu yi nga xam ne du toll noonu mais yu roo ndax arab yi dañu tàmm def mburu yu mel noonu mooy yu roo yi waaw mel ni genre miche kebab yooyu nga xam ne bu dee dafa roo waxuma buñ ko daggee ci digg bi. buñ defaree mu ndaw lakkee ñu daal jox yeneen tubay saa saa mu dagg ko ci digg bi fa yeg fa ja'ala yaksiru al-khubza wa yaj'alu alayhi jël ci mburu mi daal di jël alayhi def ci kawam al-lahma li nga xam ne mooy ndawal gi di yàpp bi waaw ndaw si day lakk di ko jox muy dagg jël mburu ubbi cin li tànk jël ci ndawal geeg mi def ci mburu mi waaw te bu ko defee bu ko defee rek ci saa si lay tëjaat wayu xammirul burma waaw wayu xammirul burma te wa tannuur ci saa si bu fuur bi fu ñu laajte mburu rek bu génn danaan tëjaat leen ko gaaw dugal ak beneen bu tànkee dagg mburu mi ubbi ubbi ci nii tànk ci ñeex mi ak ndawal li def ci mburu mi gaaw tëjaat <laughs> noonu la daan def <laughs> waaw waaw wa ida axada minhu wa yuqarribu ila ashaabi bu ko bu ci jëlee ci ci ci mburu mi ba def lii ma wax daal di koy jegeñeel jox ko ci saxaabaan yi summa yanzi'u ginnaaw bi mu xëccaat mu ne fa lam yasal yonent waaye saa saam dañool yaksiru wa yaghrifu dañul di dagg mburu mi wa yaghrifu di di tànk ah ci ci ci cin yi ndawal dafa nekk ak ñeex mi di sotti ci mburu yi di jox nit ñi hatta shabi'u wa baqiya baqiya wa baqiya min waaw ba ñépp di suure mbir mi des <laughs> suur mbir